an abi Muhammad wa an Fudaalata bni Ubayd radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala sami'a rasuulallaahi sallallahu alayhi wa sallam rajulan yad'uu fii salaatihi lam yumajjidillaaha ta'aala walam yusalli ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam faqaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ajila haadaa summa da'aahu faqaala lahu aw li ghayrihi إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء رواه abu daawuud wa tirmidi rahmatullahi alayhima wa qaala hadiisun sahiih qaala al imaam al haafiz an-nawawi rahimahullah mu ñëw ak ñoom ci suñu bunt bi ñu nekk ba léegi di chapitre deux cent quarante-trois di wax ci ngëneelu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci suñu jotaay bi ñu génn Euh, gisoon nañu xadiis bi nga xam ne woon mille quatre cent deux mu ne woon non mille quatre cent trois wa an aliyin radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam albaxiilu man dukirtu indahu falam yusalli alayhi waxoon nañ la nag xadiis boobu à vrai dire ah Seydina Ali de en tout cas surtout l'imam An-Nawawi wax ne moom la sunan Tirmidhi la nekk ak ñi nga xam ne moom lañ la tuddaloon na ñoo ko solo yëpp amul kenn ko jële ci Seydina Ali ibn Abi Talib waaye ñu ngi ko jële ci doom ji di Seydina Al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhuma wa ardaahuma tey ñu war a gis comme niñ ko waxoon hadiisu Abu Muhammad ba en fait hadith bi tegu ci bii kooku it la mooy Abu Muhammad loolu moo taxoon sànq may tàmbali eh, ma gis naan ma Abu Muhammad ma ne Fadaala la mais du moom du moom la doon wax boobu beneen la dinañ ko gis waaye bii hadith 1404 mu ne waan Fadaala ibn Ubayd mu ngi jëlee ci Fadala di doomi Ubayd radiyallahu taala anhu waxoon nañ bi weesu que ne lii mooy ñetteelu xadiisam bu ñuy gis te mooy bu mujj bu ñuy gis radiyallahu taala anhu annahu qaala nee na mu ne sami'a rasulallah mu ne dégg na ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne ndawal yàlla li dafa dégg sami'a dégg na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam rajulan benn waay yad'u fi salaati waa ji dafa julli di ñaan ci julleem léegi nag comme li borom awnul ma'bud ak wax moo ci wax rahimahullah soit mu nekk ne waa ji laata muy pare julli ji bi muy tashahhud walla boog bi mu ña bi mu sëlmalee ba pare la dégg moom yonent bi alay saat salam waa ji yad'u muy ñaan fii salaati yi ci jullam waaye nag alhamdulillah lam yumajjidillah bàkkul yàlla taala mu kaw walam yusalli te julliwul ala nabi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam commencé ñaan defu di ñaan fa qaala rasulullah yonent bi alayhi salaam dégg ko ne ko yonent salaam bi mu ko déggee muy def lool muy commencé ñaan te deful ñaar yi mu ne ajila hada mu ne saxaabaayam ne loon kii gaaw yàkkamti naa summa daaw ginnaaw gi mu wowlu wo woo ko ne ko ñëwal mu ñëw fa qaala lahu mu ne ko aw li ghayrihi wala boobu mu wax keneen ne sikki sàkka la lool ci raawi bi voilà mu ne idaa salla yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko idaa salla ahadukum bu kenn ci yéen jullee fal yabda na tàmbalee bi tahmidi rabbih ci di def li nga xam ne mooy sant boroomam bàkk boroomam kañ ko alhamdulillah kañ ko ci yi nga xam ne mooy asmaullahi alhusna kañ boroom bi tabaraka wa taala subhaanahu mi nga xam ne gàcc ngaalaamaam moom amul lu mu taq luñ koy tekkil wasanaa'i alayhi nga bàkk ko summa ginnaaw boo defee lii yusalli kookee képp kenn ci yéen na julli ala nabi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam summa ginnaaw gi nag yadu nga door a ñaan baadu ginnaaw bi ma sha Allah lu la soob mu ne xadis bi rawahu solo na ko Abu Dawud di al imam Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash'ath as-Sijistani rahmatullahi alayhi Nasaa'i wa Tirmidi ak al imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata Tirmidi rahmatullahi alayhi ma mu ne wa qaala bu ñu ko soloo pare dane nag ah xadiisun lii xadiis la boo xam ne saxiixun bu wér la léegi laaj bu njëkk bi mooy mooy est-ce que ñoom ñaar dong ñoom ñoo ko soloo ñu ne la déedéet al imaam Ahmad ibn Muhammad rahimahullahu ta'ala daal noonu na koy soloo na ko noon al imaam An-Nasaa'i an-Nasaa'i rahmatullahi ala al-jamii' al-imaam Abu Daawud rahimahullahu ta'aala mu ngi ko ci kitaabu salaat baabu du'aa mu ne haddasanaa Ahmad ibn Hanbal mu ne net la nañu Ahmad ibn Hanbal di sëriñam di Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilaal ibn Asad ibn Idriis Abu Abdillah Shaybaani az-Zuhli al-Marwazi al-Baghdaadi du borom ngir mi muy al imaamu di sëriñ waa kutub waa waa waa waa ahlu sunnati wal jamaa mooy ki nga xam ne mooy seen kilifa moom al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal gane àddina li nga xam ne mooy l'an 164 génn àddina la deux cent quarante et un ay nga xam ne moom ay ngëneelam kenn dootu ko laaj waaye ay ngi euh, jeexi talab kenn dootu ko laaj baax na mu bokk na ci ñi nga xamante ne ñooy euh, euh, ñi nekk ak nu ñeenti ngiir yu mag yi nga xam ne moom lañu xam moom lañu xam ci wàllu fépp moom mi moom sayyid al imaamu Ahmad ibnu Muhammad moom mooy ki nga moom ci la euh, mooy euh, mooy ki ci mujj rahimahullahu ta'ala qaala mu ne moom nag dafa siiwe Ahmad ibnu Hanbal dañuy Ahmad ibnu Hanbal waaye avant Hanbal Hanbal maamam la voilà moo tax baax na ba ngiiram dañ naan ngiiru xana xanaa bi lay ngiiru xanaa bi lay ngiiru xanaabila yi mooy ci loolu lañ ko jële waaye baayam Muhammad la tuddoon Ahmad ibnu Muhammad Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahimahullahu taala rahmatan wasi'a kon génnaat na comme niñ la ko waxee lan deux cent quarante rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abdullah ibn Yazid mu nekk ñu nettali ma Abdullah ibn Yazid wax nañ la imaam Ahmad soloo na ko mooy tàllale bii la rek muy Abdullah ibn Yazid ibn Abdurrahman al-Qurashi al-Adawi al-Makki wa Abu Abdurrahman al-Muqri al-Qasir al-Ahwa al-Marwaziyu rahimahullahu ta'ala génn àddina la 213 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Haywa mu ne ki ñu nettali mooy Haywa di Haywa ibn Shurayh ibn Safwan ibn Safwan ibn Malik at-Tujibi al-Kindi Abu Zur'a rahimahullah génn àddina la 158 moom thiqa thiqatun sabtun faqihun zahid la borom taqribu tahzib wax kanta imaamu ahmad du kenn ku kenn di laajati li nga xam ne nag mooy abu abdurrahman al muqri gis nañ tàll bi gis nañ fan yee mel nii moom siqatun fadil waxoon nañ la moo jàngal alquran lu tegoo lu ëpp soixante-dix ans muy jàngal alquran bokkoon ci ñi gën a mag ci ñi nga xam ne ñooy sëriñu al imam al bukhari rahmatullah alayhi qala kon haywa mu ne axbarani ne tali na abu hani humayd ibn hani mu Abu Hani de de Humayd ibn Hani al-Khawlani al-Misri rahimahullah génn àddina la 142 mooy ki nga xam ne moo ko nettali an Aba Ali mu jëlee ci ki nga anna Aba Ali voilà anna Aba Ali Amr ibn Malik mu ne Aba Ali ne Amr ibn Malik al-Hamadani rahimahullah al-Muradi al-Jamdi al-Misri Abu Ali rahimahullahu ta'ala nekkoon fiqa génn àddina la 103 rahmatullahi alayhi moom haddathahu moo ko nettali annahu ne moom sami'a bi càllale bi càllale bu set wecc la mu ne moom moo dégg Fadala ibn Ubayd di Fadala bon euh, kële nu mu tudd euh, Aba Amr euh, moom nag wax nañ la kon cent trois li génn àddina waaw loolu dama foogoon ne waxuma ko woon wa dasahu moo ko ne annahu sami'a mu ne dégg na Fadala ibn Fadala ibn Ubayd moo dégg nga xam ne mooy Fadala ibn Ubayd di sahaaba boobu radiyallahu ta'ala anhu waxoon nañ la ay mbirum muy Fadala ibn Ubayd ibn Nasid ibn Qays ibn Suhayb ah, ibn Suhayba ah, Abu Muhammad al-Ansari bokkoon ci waa Aws ash-Shami ad-Dimashqi rahimahullah génn am na la 53 am na wuute yu mag am nañu 59 am ñu ne sax 67 wallahu ta'ala a'lam moom nag xare bu njëkk a fekke mooy ghazwat Uhud moom moom la njëkk a fekke ànd ak rasul rabbil alamin alayhi afdalus salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhu fadala mu ne mu ne sami'a dégg na Fadala ibnu Ubayd mu ne dégg na Fadala di doomi Ubayd saahiba rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam di àndandoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que waxoon naa la boo gisee léeg-léeg euh, borom xam-xam ne di préciser lii mooy ñoom dañoo siiw voilà mooy saxaaba yoo xam ne euh, dese nañu siiw. waaw bu ko defee nit ki leen dégg bañ a jàpp ne waa ji saxaaba rek waaw di jàpp ne xadiis bi mursal la mu ne déet saahiba rasuulillah xam nga Fadaala ibn Ubayd Fadaala ibn Ubayd boo ñëwoon def micro territoire <laughs> mooy yow yaa créé nag problème la la gaa yi wax <laughs> génn ci mbeddu Ndakaaru yi nag. teg cent mille francs CFA wala cinquante mille yor sa micro ku ñëw waaw sëñ bi enveloppe bi de cinquante mille moo ci nekk francs kenn rek laa koy jox waaw koo xamee kan mooy Fadala ibn Ubayd mooy kan nga jël yàlla xam na ne <laughs> man naa dem nag nga daye koo xamante ne moom da koo xam mais loolu c'est très <laughs> boo mayul man nga faa toog dix heures ba ñuy julli timis dix heures ci suba ba timis jot di nga lemat sa cinquante mille francs CFA daal di dem ndax kenn du la ko <laughs> ndax du ñu ko xam loolu nag du loo xam ne nag naan gars yi dañoo sàggan dëgg la ñun suñu génération yi moom lu ëpp li tax ñun bu dee ne bu dee ne parce que xam nga kii siiwul mais bu dee ñi siiw lañu xamul bu dee ñi siiw lañu xamul waaw ñi lañu xamul Abu Darda am na ñoo xam ne xamuñu te pourtant ku siiw waaw ki nga xamante ne mooy euh, Amr ibn Malik al-Ashja'i ku siiw la ah. <laughs> waaw waaye nag yow fii mu ne kooku fan la sii am na ñoo xam ne xataa Abu Hurayra sax xamuñu ko waaw radiyallahu anhu te nag Abu Hurayra moom ku ko xamul mooy yow moom xamoo ko waaw ku ko xamul mooy xamoo voilà mooy vraiment yow xamoo. kon boo mayul fadaala nag rawatina daa fekk lu ëpp nag ci yooyu ak suñu tàggante la mais mën nga gis lu góorgóorlu sax mais fadaala quand euh, Ibn Ubayd saay mën nañ koñ bañ a xam voilà loolu moo tax léeg-léeg ñuy préciser nag di wax ne ku mel noonu bu ñu gisee ñu mel noonu wala tudd ko ñu naan la saahiba rasulillah kooku nag sahaaba yonent bi la alayhi salatu wassalam wa sallam sahaaba ndawal yàlla li la woon sallallahu alayhi wa sallam looloo tax ñoom ñu koy préciser noonu waaw. loolu dafa nekk loo xam ne lu ama am solo la lu ama am solo la voilà lu ama am lu ama am solo la kon mu ne dégg na ko yaqulu mu naan sami'a dégg na moom rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam dégg na du fadaala moo dégg yeneen sallallahu alayhi wasallam moo dégg rajulan yad'u min salatihi aw yumajjidu allaha ta'ala non lam yumajjidi allaha ta'ala wa lam yusalli ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam fa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ajila hadha thumma da'ahu fa qala lahu aw li ghayrihi idha salla ahadukum falyabda bi tahmidi bi tamjidi rabbi jalla wa azza wa sanaa'i alayhi thumma yusalli alayhi annabi thumma yusalli ala annabi sallallahu alayhi wa sallam thumma yad'u ba'du bima sha'a nii la ko al imaamu Abu Dawud daal di kanta al imaamu at-Tirmidhi rahimahullah moom da ko dajale xaari hadiis yi da leen a tegale da ci indi hadis numéro trois cent trente-quatre soixante-sept trois mille quatre cent soixante <laughs> njëkk bi waaw beneen bi beneen bi mooy trois cent soixante-dix-sept mooy bi nga xam ne boobu mooy moo dëppook bii ñu gis nekk ci Riyad bi te moom lañ gis léegi riwaay imaam Abu Dawud kanta léegi moo tax boobu jarul ñu koy jëlaat léegi nag nañ jël wala après dañuy wax càllale bi kese comme que dane rawaahu tamit Euh, wala na njëkk boobu après ne boobu moom biñ jógee ñoo bokk lu ñuy wax mu kaddu yooyu après ñu jël bi nga xam ne moom la njëkkee di nga gis benn différence mu daw bu ci wax mu ne hadathana Mahmoud ibn Ghaylan mu ngi wa sallam baabun voilà la ko ne mu ne hadathana Mahmoud ibn Ghaylan mu ne nettali ñu suñu sëriñ de Mahmoud ibn Ghaylan al-Adawi Abu Ahmad al-Marwazi al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala génn àdduna la 230 moom na am nañu ne déedéet deux cent quarante neuf la dundaan ne dix ans après bu leen ko teel a faat <laughs> ta'ala a'lam Allahu ta'ala a'lam kon loolu la la la wax ah, ah moom Mahmoud ibn Labi kon Euh, Mahmoud ibn Ghaylan waaw ah, ci moom la ko jëlee muy Mahmoud ibn Ghaylan rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a léegi moom nag Mahmoud ibn Ghaylan kon mu ne haddathana net qala haddathana al-Muqri moom lañ gis sànq moom Abdallah ibn Yazid ibn Abdurrahman al-Qurashi al-Muqri qala haddathana Haywa gis nga même tàllale ba ibn Shurayh qala haddathani Abu Hani anna Amr ibn Malik al-Jamdi voilà moom la mooy Abu Hani voilà moom Abu Hani nag foofu al-Khawlani comme niñ la ko waxee anna Amr ibn Malik mooy al-Muradi biñ gisoon sànq al-Misri euh, rahimahullah akhbarahu moo ko xabaar xabaare moom moo ko xabaare këni euh, ki nga xamante ne nii mooy euh, anna Amr ibn Malik këni Amr ibn Malik al-Jambi euh, axbarahu annahu sami'a Fadaalata yaqulu sami'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam rajulan fi salaatihi kon loolu mooy càllale bi comme que da ne woon rawaahu Abu Daawud wa Tirmidhi léegi nañ bi nga xamante ne mooy bi ci tegu bi mu jiite woon te boobu nga xool ni mu amee tuuti différence ba léegi kon ci buntu bi ñu la abwaabu da'awaati eh, an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam ah mu ne haddathanaa Qutaybatu mu ngi koy jëlee ci Qutaybatu Qutaybatu ibn Sa'iid ibn Jamil ibn Tariif ibn Abdillah as-Saqafi mawlaahum Abu Rajaa al-Balkhi al-Baghlaani rahimahullah génn àddina la 240 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Rishdin ibn Sa'd muy jële ci Rishdin ibn Sa'd ibn Muflih ibn Hilal al-Mahri Abul Hajjaj al-Misri rahimahullah Rishdin nag al-Misri moom euh, génn àddina 188 Rishdin c'est que problème mu hadis bi c'est Rishdin parce que Rishdin dafa da'if te da'ifam mooy ak faiblesse am fi mu jóge mooy dëgërul ku baax la woon moo tax borom Taqrib at-Tahdhib ne kaana saalihan fi diinihi fa adrakathu ghaflatu as-saalihiina fa xalata fi al-hadiis waaw mu ne fa xalata fi al-hadiis mu ne moom Rishdine de ku baax la woon waaw ku baax la woon ku sell la woon moom Rishdine hmm? waaye waaye li ko dab li ko dab li ko dab mooy càggante mooy bon ñàkk euh, kii quoi <laughs> mooy yëgadig ñi nga xam ne ñu baax ñi waaw nga xam ne dañuy jàpp ne ñëpp a baax waaw moom dafa naa ñëpp a baax moom waaw ñu demoon xanaa di wax ne Yonent bi alayhi ah, mooy façon yooyu rek te loolu ak a bari ci nit ñu sell ci loolu moo tax bu ñu bindee téere da gis ñu bind téere yow bu la yàlla mayee ci xam-xamu xadiis da ngay gis ne presque lu bari ci li ñu bind dara wéru ci dara wéru ci xamuñu nu ñuy seggee wax waaw parce que dañoo crédule de trop quoi parce que dañoo crédule de trop dañoo gëm de trop lu leen waaye wax ñu leen est-ce waaw après nag ñu koy nettali te léeg-léeg léeg-léeg buñ koy nettali duñ la diwa ñu nettali dañuy ñëw rek ñu nettali naan moo tax keroog sax am na lu xewoon loolu ñaaw na commencé alors que ñoom waaye yow ki la ko nettali di am nit koo xamante ne kat la international la waxkatu lu amul la. boo xamante ne rëy na waaw parce que lan ñoom seen façon naïveté moom lañ naan naïveté rek mooy xaflatu saalihin mooy naïveté gi nga xam ne mooy dal ñu bari ci nit ñu sell ji waaw ñu bari ci nit ñu sell ji waaw euh, loolu mooy li nga xam ne moo leen di dal mooy li leen di dal lu bari voilà kon loolu loo am am solo la moo tax nit ñu sell ñi képp koo xam ne amoo ruyóoru xam-xamu xadiis ci ñoom da ngay gis ay waxam du dëgër waaw dina garaaw nag ci nopp yi dina mooy dina xaw a nekk lu bizarre ñu ne la diw ku baax la waaye lu bari lu muy nettali amul parce que xam nga lu amul moom mooy alkadibu mooy gàcc mais da koo tayut du la koo tay di wax lu amul c'est que dafa jox confiance ñoo xamante ni am confiance ci muus moo ko gën ñoo xamante ni seen wax tekkiwul dara ay kacc kat lañ même bu dee dañoo mbubboo ay nit ñu la waaw nekk ak ñoom di leen nettali ay ay njaaxum rek ñuy jëm waxoon nañ la fi loolu taxoon al imaam muslim rahimahullah doon wax ne bi muy soloo ci muqaddima bi introduction saxiixam bi wax jooju al imaamu Yahya ibn Sa'id sëriñu imaam Ahmad mi al-Qattan doon wax rahmatullahi ala Abdullah ala al-jamii bi mu naan moom Yahya ibn Sa'id al-Hafiz al-Qattan al-Farrukh rahimahullah mu ne masumaa gis ku dàq kacc ku dàq nar masa expliquer ci xadiis yonent nga loolu day niru lu garaaw wax bi garaaw imaam Muslim na nag xaaral ma leeral wax li ci Yahya ibn Sa'id juddu du jublu mooy ne en fait kàcc day jaar ci seen làmmiñ mais du lu ñu tey mooy naïveté bii dal riche nag ci ñooñ la bokkoon moo tax moom ay xadiisam daal di da'if voilà wan rishdin même bu dee ku baax la woon moo tax loolu da ngay sëriñ boo xam ne baax la imaamu Maalik doon na ko wax di doon na wax ne Medina gii rahimahullah ala saakin afdal salaatu wassalaam am na fi soixante-dix nitu yàlla yoo xamante ne te sëriñam da ko doon wax Ibn Hurmuz yoo xamante ne nii bu ñu ñaanoon yàlla mu taw mu taw léegi waaye du ma jële ci ñoom benn xadis parce que du seen affaire parce que du seen affaire mooy xadis du seen affaire du seen affaire xadis voilà ñoom loolu du seen sax affaire lu tax parce que loolu la xamoon dafa xamoon ne moo tax nit bi nga xam-xam dafa laaj rigueur waaw loolu nag dañuy jàpp ne sawaay daa xeebaate moom boppam kese la gëm alors que du déedéet déedéet du de xam-xam moo laaj loolu moo laaj vérification moo laaj xam-xam daa laaj ak tasabbutu quand même bala ngay saxal dara leerlu est-ce que li ma bëgg saxal mais am na wala léegi dafa ñoo ci kilifa yi ñooy waroom xam-xam xadiis moo tax borom xam-xamu xadiis borom xam-xamu xadiis waxuma boo xam ne xam na mbir yi ni mu demee waaye bu dee ci dundam doxalewul noonu parce que am na ñoo xam ne borom xam-xamu xadiis yoo xam ne noonu lañ am mooy xam nañu nan la ñuy saxale wax xam nañu loolu lépp mais boo ñëwee gis leen seen biir dund nii lu bari da ngay gis ne du ñu doxalee ni ñuy ni xadiis yi ni muy demee alors que loolu boo ko lañ loolu lañ waroon a doxale seen dugg waaw te bi lay dimbali suñu borom ak yaa ayyuhalladhina amanu koo xam ne génn topp la bu leen dikkalee ca xabaar ko leer am ci beneen njàngin fatasabatu kon loolu kay daa nekk mbir moo xamante ne il faut koy def waaw loolu man ma ñàkk waaw c'est vrai yi te lamda yi wax naa la lamda yi léegi nit da gis nit nekk xalif général bokku ci lamda yi lamda du kenn lu koo xam ne xamul diineem waaw moom mooy xalif général waaye lamda la ci wàllu xam-xamu diine mooy amu ci niveau niveau ibtidaiya primaire amu amu ko de maire bi nga mën a liir moom moom moom niveau bu mu kawe kawe foofu la yem man na liir nii léeg-léeg nga gis ko mu yor ay alxuraan wala yor leneen i téere di di liir waaye rien que ni muy jàng alxuraan ji ngay xam ne kii nii même man naa mokkal de waaye njàng mi setu waaw njàng mi setu ndax day yàq ay baat yenn yi ni mu koy waxee baaxul waaw yàlla tere nag ngay moom ci ay xadis moom de toute mooy li ñu gën a réere yàlla tere nag ngay duggati ci fekk moom yooyu xamuñ ci dara te mooy kilifa gi kat moom la ñuy taasu ci barkeem barkeem waaw léegi kooku lan nga bëgg man lépp lu mu li ma jàpp mukk du ma ko jàpp waaw même bu dee képp ku dem da nga koy fokkal ba xamal di taasu ci barkeem sawaay man moom c'est pas lépp lu mu wax ma jàpp dina wax ay mbir yoo xam ne te lépp lu mu wax dama koy vérifier waaw lépp lu mu wax dama koy vérifier waaw yàlla moo deful nit koo xamante ne nii day wax rek ma ne gongo parce que loolu mooy xam-xamu xadis quoi Seydina Muhammad ibn Sirin sangu taab bokk ci sangu taabi'iin yi xaritu al imaam al Hasan al Basri al Basriyaani nekkoon Basra ah. taalibe Seyna Anas ak ñooñu radiyallahu taala anhu ndax al Anas lañ koy wax ndax Seyna Anas moo libéré woon seen baay waxoon nañ la ko fi Siiriin bi mu bëggee jënd boppam Seyna Anas bañ parce que daa baaxoon lool Seyna Anas ah, aaya bi déggoo li aaya bi wax way <laughs> Seyna Anas daal la koy libéré moo doon wax ne inna hadha al amra diin fanzuru amman ta'khudhu diinakum gis nga xadiis yonent bi alayhi salaatu salaam mooy suñu diine ndax ñi ñuy jaamoo yàlla ndax borom bi waxul ne moo yónni yonent bi alayhi salaatu salaam jox ko wàcce ci moom loo xamante ne ngir mu wàcc mu leeral nit ñi li mu euh, azzikra moo wàcce ñoom zikra muy xadiisam yi muy njàngaleem mi ngir mu leeral nit ñi li mu wàcce ci moom muy alxuraan ah, waa léegi kon est-ce que loolu dañ koy sàggane kallaa kenn du ko sàggane lu dul koo xam ne xamoo waaw man amul kenn koo xam ne da nga taxaw ci diine naan ku def lii di nga am nangam ku def lii di am nangam am na ngëneel nàngam même xattaa yooyu sax lu dul ne dinaa ko vérifier loolu moom manoo ci dara waaw obligé wu ma nag naan la lii nga wax dinaa ko vérifier mais man moom danaa def sama vérification waaw loolu mooy moo war ku nekk amul kenn koo xam ne day toog naan bon man dégg na man mii may wax après mu jàpp na man lépp lu ma wax rek noonu la déedéet da ko moom bu amee moyen wu dem vérifier day vérifier man nii li may wax waaw te bu boobaa nag ngir yombal ci lay déglu da koo war di jox ay suuf ne ko wax jii de fii laa ko jëlee bu dee fekk na am na borom xam-xam yu ci wax wala nangam ak nangam bu ko defee moom itam mu mën cee dellu wala aaya sangam wala alxuraan sangam wala hadith euh, sangam loolu mooy méthodologie bi nga xam ne yeneen tubaab sa moo ne ko yàngal waaw mais toog rek di wéy di def ñu naan voilà moom lépp lu mu wax mooy dëgg waaw parce que dañoo doxal lu Seydina Ali nabi Ali ko xon radiyallahu anhu waaw laa yu'rafu al-haqqu bir-rijaal wa innamaa yu'rafu al-haqqu bir-rijaalu bil-haqq kenn du xame góor yàlla yi kenn du xame dëgg samp ay góor yàlla ne ñi yàlla yi dëgg ci ñoom kese lay génn déedéet dëgg ngay teg muy alxuraan ak sunna képp ku dëppook moom koo koy góor yàlla waaw ku dëppook moom ak mu ngeen ko mën a jay ak ku ko mën di jur sawaay kooku moom yéen a ko jiiñ lii lañu Seydina Ali ibn Abi Talib wax dégg seen wax xam ne ñii vraiment ci mishkaatu nubuwwa la jóge quoi te ni ñii seen wax ci yonent bi alayhi salaam jéeg yonent bi alayhi salaam lañ ko tudde waaw. dëkk yi nga xamante ne nii nit nag boo ko xamee xam ko nga avancé waaw da nga bàyyi gaa yi nga xam ne xamuñ loolu laaj leen biir leeral leen lu tax waaw te loolu wax naa la boo ko boo ko melee bu yàggee gaa yi jëw ci boppam lañ dul defati sa kanam parce que lépp dinañ ne diw lépp loo ko wax dina dem lijjantiwaat waaw ah kii damaa bëgg a tiiñal daf ma bëgg a dugal waaw bu ko defee yow léegi dootoo déggati ay nar ak i jëw kon nañu bàyyi xel loolu du képp ku sell ku nekk rek lépp lu mu wax noonu la Rishdin nii Ibn Sa'd ku baax la woon ndeysaan waaye nag ah ghaflatu as-salihin de fa adrakathu ghaflatu as mu daal di nag jaxasoo jaxase hadith waaw kon nag moo nekk fii kon Qutayba Ibn Sa'id moo ko jële ci ki nga xam ne mooy Rishdin ibn ibn Sa'din Rishdin ibn Sa'din moo ko jële moo ko jële moo ko jële ci Rishdin ibn Sa'd voilà rahimahullahu taala al-Misri an Abi Hani al-Xawlaani gis nañ ko sànq rahimahullahu taala al-Misri rahmatullahi alayhi an Abi Ali al-Jambi gis nañ ko al-Jambi rahimahullahu taala gis nañ ko sànq an Fadaala ibn Ubayd mu jëlu ko ci Fadaala Abu Muhammad radiyallahu anhu qaala mu ne hmm? mu ne mu ne nag bayna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qa'idun xoolal fii ni mu ko wax mu ne bi nga xamante ne dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dafa toog noonu rek alxujaaya bi nga xam ne mooy dañu toog yoneen saasam dafa toog noonu rek jekki waaw moom la wolof naan jekki rek daxala benn waay dugg daxala rajulun benn waay fa salla muy julli fa qaala waa ji bi mu jullee mu ngi naan allahumma ighfir li warhamni waaw après mu naan allahumma ighfir li warhamni allahumma yooyu saa borom hein ighfir li nag ma jéggal warhamni te nga yërëm ma qaala rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne ajilat ajilta ayyuhal musalli ne ko ajilta de <laughs> yow mi pressé nga de ayyuhal musalli yow mi nga xam ne yaa aju julli ji waaye yow yàkkamti nga di aji julli ji yàkkamti nga yow mii ne ko nag ila sallayta loolu mooy xamee nag ki ñu doon waxal waa jii la ci riwaaye nga xam ne dana mu wax ko mu woo ko wax ko wala mu wax keneen mooy waaji la voilà mu ne ko yow mii ajilta way way way way ëppal nga njëkkante nga bokk ayyuhal musalli yow nga xamante ne nii yaa aji julli ji ila sallayta boo julleetee waaye nag moom lay waxal mais al ibratu bi umumil lafz laa bi xusuusis sabab lii nga xam ne la bàyyi xel tekku ne moom la doon wax jeex na ko ñun concerné wu bañ ñoo concerné bañ waaw kon mu ne ko yow mi yàkkamte nga yow mi nga xam ne aji julli ji idaa sallayta boo jullee ci fa qa'adta nga toog waaw mooy boo jullee nga toog fahmadillah na nga sant yàlla bi maa huwa ahlu li nga xamante ne mooy li e, nga xam ne moom la yell moom kese amul keneen ku ko ci fekk ci ci yiñ koy kañe waaw waaw kon nag mu ngi noonee ay waaw waaw kon mooy lépp loo xam ne lu bàkk kañ bu rafet na ko def waaw nga sant sa borom tabaaraka wa taala li nga xam ne moom kese la yellu jaam fekk ko ci mbindeef fekk ko ci léegi nag mu ne ko ah wa salli alay te nga julli ci man boo santee yàlla ndax allahu mooy al awwal al musalli mooy yonent bari saa saa musalli al musalli day teg ci waaw ci arab mooy ki nga xam ne mooy deuxième comme bu fas bu ñuy rawante ki jiitu ki fekk ko naan mooy musalli bi mooy ki nga xam ne moom moo nekk ci topp ci ki kon mu ne ko boo paree ci bàkk borom bi kañ borom bi léegi ñi ngay def na nga julli ci man waaw après nag nga daal di julli ci man wa salli alayya boo defee di julli ci man ak summa ad'u ginnaaw gi nag nga ñaan yàlla tabaaraka wa ta'ala lu la so waaw gan na ñaan qaala summa qaala summa salla nee na après beneen waay daal di julli beneen waay ba'da daalika mooy waa ji daa dugg si def lii commencé di ñaan saa mu def bàkk yàlla sant yàlla julli ci yonent bi saa salaam xamal ko li nga xam ne xamal ko li nga xamante ne nii moom lay def ne ko déedéet bu leneen leen bul defati lool boo julleetee bul doxale noonu ni ngay def mooy santal yàlla bàkkal yàlla après nga julli ci man après nga ñaan léegi nag ginnaaw bi mu ne summa ginnaaw bi sol euh, mu beneen waay dugg ah summa salla ginnaaw bi mu dugg julli rajulun aaxar beneen waay ba'da daalika ginnaaw loolee bi yeneen saa saa waxee li ñu jékki rek beneen waay dugg si ci jàkka ji jàkka yonent bi alayhi salaam bu Medina bi lay ñun nag walillahi alhamdu nahnu euh, jiwaarul Kaaba ñu ngi ci biir masjidul haram jóge nañ madinatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam mu ne léegi nag mu ne ko euh, léegi bu ko defee yow waa ji dugg julli wa bi mu jullee beneen waa ji summa salla rajulun axar ba'da daalika fa hamida allah moom nag waa ji nag sant na yàlla wa salla ala nabi sallallahu alayhi wa sallam yeneen saa sax dégg na ko sa waay julli na ba pare wala boog ci biir mooy li ñu waxoon comme de soit mooy laata muy sëlmal la wala bi mu sëlmalee ba pare waaw. waaye amaana li muy gën a niru mooy après bi mu sëlmalee parce que ci biir taxiyaat yi. fàtte yàlla mu ngi ci attahiyaatu lillahi azzakiyaatu lillah at-tayyibaatu as-salawaatu lillah loolu bàkk yàlla ba pare assalaamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakaatuhu assalaamu alaynaa wa alaa ibaadillahi as-saalihiin ashhadu an laa ilaaha illallah après da ngay def salaatu ibrahimiya te yonent bay sa sam moo ko jàngale kon amaana kon lii mooy waa ji dafa pare sëlmal ba pare amaana loolu muy même bu dee ne yenu na tamit mu nekk ci biir julli ji laata muy sëlmal mais daal li mu gën a feeñ euh, mooy que ne daa fekkoon ne waa ji julli na ba pare waaw dafa julli ba pare léegi di ñaan yonent bi saa saam dégg ko kanta waa ji moom sant bàkk na yàlla waaw hamidallah sant na yàlla wa salla ala nabi sallallahu alayhi wasallam hamida nag fàttala la li ñu waxoon ci buntu bële bañ koy ubbi ci wàllu sant yàlla ak tudd alhamdu ak shukr seen gëneel te hamd moom obligé wul que ne daa am luñ la defal moom nit da ngay sant parce melo yu mat wala jikko bu dee nit la yu yu yu kawe yu waaji yor da koy sant ci yooyu yooyu mën na nekk lool waaye man na nekk it daa am lu la jox kanta sukru nag lenn kese la mooy loo xam ne ni'ma guñ la defal la ni'ma guñ la defal la voilà mooy xéewal la guñ la defal nga ñëw di sant nit ki ci loole voilà kon loolu na nekk loo xam ne amaam solo la mu nekk kon fa hamidallah mu daal di sant yàlla waajoojee wa salla ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ba pare mu julli ci bi sallallahu waaye fa qaala nabi sallallahu alayhi wasallam dégg na ko nag mu wax loolu après moom loolu pare mu ne ko ayyuhal musalli moom foofu la yem ñaanul mu ne ko yow miy julli ud'u tujab mu ne ko nag ñaanal waaw ñaanal bu ko defee ñu daal di lay nangul Allahu akbar ah kon nag mu ngi noonee waaw ñaanal yow def nga mooy yi nga xam ne moom luy mbëmbëstal mi nga xam ne mooy tax ñu nangu la ñaan yëpp yow def nga ko léegi nag ñaanal moo ci def yow mii julli yow ñaanal kantaakee nag mbëmbëstal moom la defuloon mooy laytaay googu ngir ñu nangul la ñaan muy ju sant yàlla julli ci yonent bay sax la defuloon commencé ñaan mu ne ko eh, yow gaaw pour nga ajila hada woolu kantaa kii moom def na lépp waaye ñaan gi la deful mu ne ko nag ñaanal waaw mu ne ko nag sëñ yow mii ñaanal waaw kon <laughs> léegi nag mu ngi noonee euh, en tout cas euh, liñ la doon wax Euh, mooy daal que ne euh, ñaari mbir nag moo a nekk mooy xew ko mën a nekk ne ñaan gi ci biir bi muy taxiyaat la wala boog bi nga xamante ne ci biti la waaye jàpp nañ ne amaana bi mu jullee ba pare wax wallahu taala alam kon gis nga xadiis bi fii ni mu gën a leerale euh, côté bi moom ci ñi ngi nga xam ne noonu la ko al imaamu at-Tirmidhi rahmatullah alayhi daal di indi léegi kon ginnaaw lii lëkkaale mu bunt bi ñu ne Abdullah li kaale suñu xadis bi ak bunt bii di wax ci ngëneelu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ngëneelu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo yonent bi saam bi ñu xamal comme bii ñu jóge te ne xam nga bii ñu jóge da wax képp koo xam ne ngëneel dool rëy na fa yàlla ba képp koo xam ne dégg na ñu may tudd fenn julliwoo ci man ah képp koo xamante ne nii ah dégg na ma ñu tudd fi yow dunduwoo ci man kooku sawaay eh, mooy ki nay boppam dëgg-dëgg yi kantaa fii mu ñuy xamal ne eh, ñaan dafa am ay teggin te tamit pour yàlla nangul la daa am koo war a jaar daa am foo jaar moo tax boroom Awnul Ma'bud rahimahullah mu ne mu wax lu am solo fii mu wax lu am solo mu ne fii nekk na ci xadis bi dalaalatun dalaalatun fii dalaalatun nekk na ci ak tegtal ala anna min haqqi as-sa'il que ne aqu kii laaj kii ñaan an yataqarraba ila al-mas'ul mu fexe bala moo commencé li muy laaj mu fexe jege jege jegeñ def lu koy jegeñe ci ki nga xam ne almas'ul an minhu ki mi nga xam ne moom lay ñaan dara moom lay jëlee moom ci moom dara moom lay ñaan dara waaw wasaa'ili qabla talabil xaaja jaare ko ci ay échelle ay jaaruwaay yoo xam ne ba jege ba agsi dooro nag mën a décliner daal di dooro mën a wax li nga xam ne mooy aajoom bi maa yuujibu li nga xam ne wasaa'il yi nga xam ne nag mooy yi nga xam ne ñoo koy may ah di waral ci boobu ak zulfa indahu mu am ak jege kakamuy ñaan wa yatawassalu mu jaarak bi shafi'in koo xamante ne bu dee am na koo xamante ne mën na koo ramb te ki muy ñaan xool ci kooku lahu bayna bayna yadayhi ah koo xam ne moom lay teg diggante te mu bëgg a ñaan koo xam ne xam na ne kooku moom da koo sopp ba wala da koo jege bu ma jaaree ci moom mbir mi day gën a yomb mu jaar ci moom li yakuna ngir mu nekk atma fil is'at mu nekk loo xam ne a xemmeeme bu dee ku ñu war a dimbali la ñu ñu di lay dimbali secourir la te ci ngay gën a amee yaakaar ñu nangul la sa mu ne fa man arada su'ala qabla al-wasila faqad képp nag koo xam ne da ngaa décliner say laaj joxe say ah say say say yi nga bëgg laata nga jaar ci li nga xam ne mooy jàlluwaay bi ki nga xam ne mooy jaaruwaay bi wala la nga xam ne moo lay jokkale ca ka ngay ñaan kooku wala ka ngay demander dara ka nga bëgg am ci moom dara kooku yàkkamti na mu ne walida looloo tax xaala mu wax sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu'addiban li ummati xaalam nekk koo xam ne da doon yar xeetam ne ida salla ahadukum mooy suñu xadis bi bu kenn ci yéen jullee moo tax moom mu ne salla wa faraga fa qa'ada li mooy bu dee pare daal di toog ngir ñaan wa ida kaana musalliyan fa qa'ada lit tashahhud mu ne waaye tamit mën na yenu leneen te moom lañ loro wal aw wala boog bu dee ne nekk di julli bu paree toog ngir mën a war a def tashahhud yi fal yabda na tàmbale bi tahmidi rabbi ci sant boroomam wa sanaa'i alayhi ak kañ ko bàkk ko bi qawli at-tahiyyaat mooy comme niñ la waxoon noonee at lillah zaakiyaatu lillah kon nag mu ngi noonee waaye lële euh, euh, mu ne nag wayu ayidul awwal li nga xam ne mooy dëgëral bu njëkk bi euh, mooy itlaaq qawli ba'da fal yabda bi tahmid rabbi wa sanaa'i alayhi mu ne nag lii lii gën a moom ñoo moom lañ la wax sànq ne ñun loolu la gis ne loolu mooy li gën a dëgëral mooy ne après bu jullee ba pare mu ne nag li koy dëgëral mooy li mu wax ne fal yabda na tàmbalee bi tahmidillahi sant yàlla rabbi ji boroomam tahmid rabbi wa sanaa'i alayhi kañ min kulli sana'in jamil mu ne loolu mooy ci bépp euh, kañ goo xam ne gu rafet la wa yashkuruhu ala kulli ata'in jazil waaye mu sant ko tamit ci may goo xam ne bu yaatu la bu ko boroomam def loo xamante ne même jàpp na ne lu ndaw la ndax boroom bi euh, euh, moom lu ndawam kenn qaliluhu la yuqalu lu ndawam même bu dee ci biti la kenn bu ko wax lu ndaw kon nag mu ngi noonee hmm? mu ne kon mu ne nag summa yusalli ala nabi sallallahu alayhi wasallam wax jim ne ginnaaw gi mu julli ci ren saa salaam mu ne fa innahu ndax moom waasitatun mooy dig digle waasitatu aqdil mahabba mooy dig digle fasu copp gi wa wasilatil ibaada ak li lay jokkale ci jaamu yàlla yi wal maarifaat xam mooy yonent bay saa saa mooy buntu bi waaw julli as-salaatu ala nabi loolu moo tax am ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim jàppatuma ko doon wax euh, doon wax ne euh, yow nit ki booy ñaan tàmbali julli ci yonent bi nga ñaan li ngay ñaan après nga jeexalu ko salaatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam ndax borom bi leer na ne dina nangu ñaari salaat yooyu ñaari julli ci yonent sallallahu moom nag moo gën a nekk koo xamante ne nii ah, moo gën a nekk ku gën a tabe borom bi ëppale naag mu nangu ñaar yi nekk ci digg ci ci ci côté yi ba pare bàyyi bi ci digg bi muy mu mu too mu bàyyi ki nga xam ne moo nekk ci digg bi muy ñaan bi nga xam ne moom nga ñaan mu bàyyi loolu borom bi ëppalante na loolu waaye dañu naan nga sant yàlla d'abord ndax hadith bi leeral na ne da nga sant yàlla sant ko bàkk ko après nag nga door a julli ci rent day sa sam nga ñaan li ngay ñaan léegi nag dool li ñu waat salaatu ala nabi loolu yëpp euh, lu euh, nekk loo xamante ne lu gën a rafet la wallahu ta'ala euh, wallahu ta'ala a'lam wallahu ta'ala a'lam wallahu ta'ala a'lam a'lam voilà ah kon loolu lu amoon solo la yëpp lépp di wane kon mooy adabu du'a yi tegginu ñaan salaatu ala nabi ñaan nga xam ne mooy mukkul ibada mooy yuqub jaamu yàlla gi mooy sa al ibada comme ni ko ne saa sala boo xam mooy jaamu yàlla gi boo bokk ci ay tegginam mooy as-salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam mooy di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallama kon salaatu ala nabi rëy na waaw ñaan gi nga xam ne moom daanaka jullit du deñ waaw mu nekk jaamu yàlla bu rëy waaw ud'u rabbakum tadarru'an borom bi di wax ñaan leen seen borom waaw di torox li kon nekk bokk ci li nga xam ne jaamu yàlla la bu rëy bokk yool nag mu ne yoleen saa sam xamal ñu ne nag nekkal koo xamante ne nii da ngay yàlla waaw mu nekk wasiila échelle boo xam xamante ne tamit euh, ngay jaar waaw boo bëggee li nga xamante ne njéggal waaw nga jaar nag ci asmaa'ullah al-husna yi loo jël baax na waaye surtout yi nga xam ne ñoo gën a approprié ak li nga xam ne mooy euh, njéggal yaa Ghaffar yaa Sattar ustur lii ighfir lii yow mi nga xam ne yaay euh, jéggalaate yaay suturlaate damaa ngi ñaan nga jéggal ma te suturloo suturloo ma ah allah allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa maa ko am ni voilà gis nga allahumma yàlla saa salaam naanu laylatul qadr googee da nga nekk ku bari looy jëllale ba pare sopp loolu kon nag fanfo am ni yàlla nag ma jëllaleel samay samay ñaaw tiif samay problème kon loolu tamit daa am euh, te loolu waxoon nañ la ko nit ki moo war a muus doo ñëw euh, ne yonent ba naan borom bi yaa almuntaqim ighfir li lu mel noonu bon ba léegi yàlla nga woo de waaw qul ud'u Allah aw ud'u Rahman ayyamma tad'u falahu asmaa'ul husna voilà woo leen yàlla ah ar-Rahman Allah wala ar-Rahman woo rek ci asmaul husna yi moom la waaye nag dafa am loo xamante ne yoleen saa sax dañu koo jàngal alxuraan tamit noonu la deme noonu la jàngale mooy booy ñaan nga xool li approprié la ngay ñaan ci tur ba nga xam ne moo approprié moom nga woowe ko ci boobee allah nag mooy bi nga xam ne moo jotale yëpp moom dafa dar tepp yëpp voilà moo tax mooy turu yàlla bi nga xam ne mooy feeñ bi gën a màgg ci feeñ waaw kon loolu lu am am solo la kon fadlu salaati ala nabi sallallahu alayhi yi yëpp